moom nag imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi nee na xuzaa'i ibn aswad la tudd noonu la imaam ibn isxaaq daldi joxe ne noonu la tudd naka noon imaam Ma'mar it la ko soloowe jële ko ci imaam az-Zuhri ni nga xam ne noon la ko imaam Abdurrazzaq raxmatullah alayhi solo ci musannafam te ci yoonam la ko imaam ibn mandah solo fi fi téereem boobu di maarifatu saxaaba na ko noonu imaam ibn abdul bar ci at tamhiid noonu la ko soloo jëla ko ci Ma'mar mu jëla ko ci Seydina imaam az mu jëla ko ci Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik kanta eh, ku mel ni imaam ibn Sa'd ci at-Tabaqaat naka noonu imaam ibn Manda indi na tamit ci ma'rifatu saxaaba imaam abu nu'aymi daal na koy solo ak boroom uhdus uhdul usdul ghaaba usdul ghaaba di imaam ibn al ñoom dañu ne ah, te loolu ñu ngi ko jële ci imaam muusa ibn uqba moom mu jële ci imaam az-zuhri moom dane ñoom dañu ne al aswad aswad ibnu xuzaa'i la tudd mooy gis nga tur bi kon mooy dafa am qalb qalb mooy loo xam ne dañ koo dañ koo jàllar bi voilà mooy xam nga imaam ibn Isaaq dane al aswad al xuzaa'i ibn aswad ñeene al aswad ibn xuzaa'i la tuddoon al aslami bokkoon ci ko jóg waa aslam buur yàlla nag moo xam réellement naka réellement la tuddoon en tout cas tur bi bu dee ci euh, boro imaam alxaafiz ibn xajar ci al isaaba moom al aswad ibn xuzaa'i la ko tudde waaye mu cité ne imaam ibn isxaaq nag kanta imaam ibn isxaaq ah moom dane xuzaa'i ibn aswad te ci même al isaaba boo demee ci yenn tom yi ba muy def tarjama dafa def xuzaa'i ibn aswad après boo demee foofu mu ne la jiitu woon na ca al aswad ibn xuzaa'i foofale lañ ko defoon kon daal turam lool la ñii nee nañu ko mel ni imaam ibn isxaaq xuzaa'i ibn aswad ñii ne al aswad ibn xuzaa'i bokkoon al aslami gis nga ku dëgg ku ku ku dëkk lool waxoon nañ ko ku dëkk ci waa aslam aslam ab ab tribu la woon aslam ak rifaar Ghifaar ghafarallahu laha wa aslam salamaha Allah loolu gisoon nañ ko ca tarjama imaam Abu Dhar al-Ghifaari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa aslam ab tribu képp koo xam nag ci waa aslam nga bokk yow dañ lay wax al aslami bu dee góor al aslami bu dee jigéen al aslamiya bu dee ku bokk ci waa banu salima comme sangam ñii nii nga xam ne moom mooy seen ali comme ñoom naa Jaabir ñoom Seydina kii nii ñu gis Abdullah ibn Atiq Mas'ud ibn Sinan Abdullah ibn Unays Abu Qatada al-Harith ibn ñoo ñooñu nga xam ne ci waa Banu Salima lañ bokk ñooñ kenn du wax aslami as-salami voilà moo tax as-salami lañ leen di wax pas al aslami aslam al aslami mooy ku bokk ci tribu des aslam as mooy ku bokk ci tribu des Bani Salima as-Sulami mooy ku bokk ci tribu de Banu Sulaym voilà loolu lu jara kiila bu ko defee nga bañ a ji ji jaawale nga dégg ñu ne Abdallah ibn Amr ibn Haram nga gis léeg duñ ko maas kenn du ko maas li ëpp ci téere yi kenn du maas loolu nga gis ñu def siin alif ak laam def siin def laam def miim def yaab yi xëcc après yow nga war a doo ñëw ne as ndax boo ne as mooy kooku ci waa Banu Sulaym la bokk alors que bokkul ci ñooñ as-Salami voilà as-Salami min sa sa boobu ngay ngay préserver sa la mi kon moom <coughs> al-Aswad ibn Khuzai wala <coughs> al-Aswad ibn Khuzai wala Khuzai ibn Aswad moom ci waa Banu Salima la bokkoon waa banu aslam aslam allié la woon nag ci waa banu salima yii comme niñ ko gisee ci tarjama yi weesu mooy bokk na ci ñu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yónni woon ci waxu imaam ibn Isxaaq riwaayam bi mu jëlee ci imaam az mu jële ko ci sëriñam di abdallah ibn Ka'b ibn Malik këne moom mii bokkoon na ci ñi nga xamante ne nii ñoom la yónni woon ngir ñu dem rey ki nga xam ne mooy fële ca Xaybar Abu Rafi' di Sallaab ibn Abil Huqayq an ma boo gisoon nañ ko yaataloon nañ ko bi ñuy gis tarjama abdallah ibn Atiik kon jarul ñu ciy ñëwaat moom nag imaam euh, Seydina euh, euh, al aswad ibnu Xuzaa'i keroog bi nga xamante ne nii ci la ghazwatu Uhud am imaam at-Tabari nee moom al aswad ibnu Xuzaa'i fekk na xare Uhud waaw moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam it ba muy yebal seydina ali ibn abi taalib di ko yebal yaman ngir mu dem foofu fële ah, ci ci eh, feewu dundam côté aj ga moo tax seydina ali ibn abi taalib yaman la jóge woon ci aj gi daal di ñëw ëndaale li nga xam ne mooy budunu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yi nga xam ne ñoom la doon rendi foofu mu matal lépp wuñ boolee li mu indi ak li yonent bi alayhi salaatu wassalaam matoon euh, téeméer boo xamante ne moom lañ indi woon yonent bi alayhi daal di ciy rendi 64 waaw daal di ciy rendi 63 63 seydna ali ibn abi taalib àggale li nga xam ne moo ci des moom al aswad al moom bokkoon na keroog bi yonent mi alei saatu salaam yónnee seydna ali ibn abi taalib yaman moom àndoon na ci <coughs> àndoon na ci ñooñu mu yebaloon ah nga xam ne bi ñu demee foofu di ubbi foofale yaman am benn góor benn waay bu bokk ci benn tribu buñ naan ma daldi génn ngir daldi kooraakoor al aswad ibn Xuzaa'i daldi koy rey daldi jël yére yam yoroon ak mbubbu koŋ yaag yépp ak armée ba moom nag imaam euh, al aswad al Xuzaa'i euh, al aslami radiyallahu anhu imaam al Waaqidi de nee na kerook Xunayn bi nga xamante ne nii ci la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne comme niñ ko gisoon bi ñuy def tarjama Seydina Abu Qataada ci jataay biy weesu alxaaris ibn Rib'i al ansaari radiyallahu anhu ci wax bi mu waxoon ne man qatala qatiilan lahu bayyina fa fa lahu salabo képp koo xam ne rey nga koo man di rey cay ci yéeféer yi am ci li nga xamante ne mooy preuve buy woo xam ne man nga koo indi présenté ko ñu xam ne yow yaaray diw kooku falahu salabu lim fi indi ci armement ak yooyu yëpp yaa ko moom moom mii seedeeloon na bokk na ci ñi seedeel ki nga xamante ne nii mooy Seydina Abu euh, euh, Qatada ah <coughs> bu dee kenn la bu dee kenn kese la moo kenn rek a ko seedeeloon kon mooy ka ebo ka ne woon kon nañ ko bàyyeeg man bu dee nag ñu bari la woon kon mooy doonuloon moom loolu nag lañ am ci tarjama moom Seydina selon imaam ibn Isxaaq Xuzaa'i ibn Aswad wala ci ñeneen yi al Aswad ibn Xuzaa'i al aslami xaliifu bani Salima radiyallahu taala wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu